ama ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon ñu ngi woon ci al kunuzul ashara ba ci tey maanaam ñu ngi woon ci al kanzus sani maanaam jeexaloon euh, jeexaloon nañu euh, chapitre bi nga xamante ne moom moo doon wax ci at tajalli at ta'addud at tamassul at tashakkul ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju Euh, tey incha allahu taala dañu gis beneen chapitre bu bees euh, boo xamante ne ci suñu kanzu saani bi moom mooy ñetteelu chapitre bi ndax chapitre bu njëkk bi moo nekkoon al irada ak al mashi'atu euh, ak al amru muy soo coobare maanaam borom subhaanahu wa taala ak namm-nammam al irada namm-namm bi al mashi'atu coobare bi ak al amru ndigalam. gisoon nañu ci hmm. li nga xam ne moom moo ci aju woon léegi ñu gisoon ci suñu jotaay yu mujj yi li nga xam ne moom moo aju ci al mm, mm, euh, euh, xeetu tajal ak tajalli euh, ak ta'addud maanaam feeñu xeetu feeñu waaye lañ ak limu tamassulu mooy taxaw représenté wu ci dara maanaam def représentation figuration ci dara tashakkul maanaam rëddu ainsi de suite yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aw xamoon yëpp alxulul al ittihad at tasawwur at takwin ah, wala boog at takawun maanaam mooy di amal am maanaam nga xam ne da ngay am da ngay mën di wax kun maanaam dara di nekk lool di nekk fayakunu mbir mi nekk ah, kon yooyu ah, gisoon nañ ko ci suñu jotaay wees léegi nag tey incha allahu taala ci la ñuy gis beneen chapitre bu bees boo xamante ne chapitre bu ama ama am solo la ci ki nga xam ne moom mooy euh, kii sóobu ci yoonu yàlla mu xam ko bu baax a baax maanaam mu nandu ko xam ko xàmmee ko bu baax ràññee ko mooy xayaatul kawni kaw ni mooy dundu euh, nekk ne maanaam kawnu bi nekk nekk bi kawnu dañ koy wax di euh, de manière globale en général bi ko di ci jublu baax bi ci jëmmi boppam mooy cosmos bi parce que al wujud moom mooy existence maanaam nekk-nekk existence mais kawnu moom mooy cosmos bi maanaam li nga xamante ne mi ngi jóge ci kaana yakunu kawnan maanaam kaana nekk na yakunu dana nekk kawnan moom mooy kaw kawnu mooy nekk-nekk gi ci boppam mais nekk-nekk bi ci dans le sens euh, li nga xam ne ne euh, mooy cosmos mooy li nga xamante ne dafa génn ci ñàkk am nekk ñëw nekk ci am euh, loolu le fait que ne dafa am dund boo xamante ne moom la amee borom subhaanahu wa ta'ala dund googu la ko jox Eh, maanaam mu jële ko moom ci dundam ngir ne bépp mbir mu ne dafa tukkee eh, ci turu yàlla yi ak ay melom comme tour yàlla yi ak ay melom dañuy dund daa iman kon lépp loo xamante ne dañ ko laal maanaam dañ ko dañ dañ dañ dañ ko laal rek loolu day daal di am ak dund tamit eh, kon loolu moom moo tax ñuy wax dund ki nga xamante ne moom moo nekk ci cosmos bi dund googu nag day nekk dund goo xamante ne day zahir day feeñ comme ni nga xamante ne noonu la nit di dundee Euh, bàyyi ma di ko dundee ainsi mais aussi dafa am dund goo xamante ne euh, dund baatin la maanaam mooy dund gi nga xamante ne loolu moom du feeñ ndax dafa dafa dafa dafa laqatu et que borom subhaanahu wa ta'ala ñenn ci ñoom ci nit ñi rek la koy wan. léegi nag euh, imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani ci téere bi ci buntu bi def cee indi buntu bi ngir yee nit ki maanaam taalibe bi kii sóobu ci yoonu yàlla. ngir mu yee ko ne ko di ko <laughs> maanaam comprendre que ni euh, dund googu maanaam yow même bu dee yow gisoo ko maanaam ak say bët mais euh, sa xol na ko teewlu maanaam sa xol na ko na ko contempler parce que yooyu yëpp ay xaqaayik la yoo xamante ne ay réalité la réalité seigneuriale yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala li mu soxla ci jaam bi du mu am maanaam euh, mu mu gis ko ra'yal ayni maanaam gisu bët mais li mu ci soxla moom mooy mu gis ko teewlu ko ci xolam maanaam ci loolu nit ki bu fekkente ne eh, kiiraay googu yëkkatiku na ci moom maanaam dañ da loolu day waral ci moom mu daal di mën a sóobu ci yoon maanaam mu daal di mën a eh, am beneen aspect ak yeneeni xeeti xam-xam yoo xamante ne eh, daf koy commencer da koy da koy da koy réaliser maanaam daf réaliser ko comprendre ko et que loolu moom moo koy jegeñal borom subhaanahu wa ta'ala Euh, di ko jege ñalal euh, li nga xam ne moom mooy euh, réalité primordiale bi mooy dëgg-dëgg mbir mi dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy lépp foofu la tàmbalee te moom mooy xaqiqatu muhammadiyya mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne adduna bi yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo fi moom moo moo fi nekk voilà comme niñ ko waxe woon mooy mir'atul kawni voilà mir'atul li kawni maanaam moom miroiru maanaam muy reflet wu adduna bi yëpp en fait adduna bi yëpp en réalité cosmos bi univers bi lépp li ngeen di gis nii ci euh, partie bi nga xam ne moom mooy la partie visible de la l'iceberg maanaam mooy parti bi nga xamante ne moom moom moo jaar moom la ñuy gis nii ñun ci univers bi lépp en réalité du dara lu dul reflet wu euh, réalité mohammédienne bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom mooy origine origine mbir mi et que yëpp dañoo tabaxu nekk ay reflet à travers maanaam moom ni ñu tabaxoo wéy moom comme seetu bi rek tey ni bu nekkee nii euh, li ci des yëpp maanaam mu di muy refléter image yëpp moom moo leen di refléter loolu réalité mohammedienne noonu la mel c'est-à-dire que tey bu ma toogee di seetaan benn télé par exemple télé wala image bi ngeen di gis maanaam image yi yi yi ngeen di gis paysage bi tout ça euh, ci télé bi lay ne mais yéen yow soo koy gis da nga koy gis en tant que paysage boo xamante ne dafa am ay dimension yu bari mais en fait euh, benn plate maanaam yow écran bi écran bi nga yor dafa dafa plat dafa dafa dafa dafa plat yow benn benn benn dimension rek ngi ci gis c'est-à-dire que loolu moom mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak adduna bi c'est-à-dire que yenente bi sallallahu alayhi mooy réalité originelle bi nga xam ne lépp ci moom lay reflété woo lépp ci moom lay génnee euh, comme que réalité boobu dafa dund euh, et que ar ruuxul muhammadi c'est-à-dire ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ru moom moo ni mu nekkee ni ko borom bi amalee ci cosaan euh, nga xamante ne euh, moom moo jóge ci al euh, mooy amruna kazalika awhayna ilayka ruuhan min amrina maanaam amruna boobu alquran di wax nga xam ne daf ko ne suñu ndigal la suñu amru la aalamul amru boo xamante ne maanaam ci ñun yàlla la maanaam nga xam ne dafa delluwaat ci essence su yàlla maanaam ci zaat al zaatul aliya ci nekk-nekk buur yàlla subhaanahu wa Euh, loolu noonu moom moo euh, am maanaam bi mi tàmbali bi bi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala di amal mbir euh, moom ruux boobu mooy te moom mooy ruuxu bi nga xam ne dafa dellu ci nekk nekk boroom subhaanahu wa ta'aala mën bi naan ko xuli ruux min xam ne ruux ci sama amru boroom bi maanaam digal doogoogu xam ne commandement bi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa yore ah mu nekk Euh, nga xamante ne ci la génnee ruux boobu maanaam nga xam ne muy ruux yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et ruux boobu noonu esprit bi la quoi esprit bi la et que univers bi yëpp ah, day daw ba pare di topp trajectoire ruux bi nga xam ne mooy ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax lépp loo gis ni adduna bi di doxee perfection bi ci am ni mu rafete ni mu taaroo ni mu mel yëpp ak mboolem li ci nekk yëpp du dara lu dul alimentation bi nga xam ne moom la ko ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di alimenté loolu kese la léegi ah loolu moom indi euh, euh, tamit trajectoire yi muy jaar ngay gis trajectoire yi ak ni ñu extraordinaire ni ñu mel yëpp codifié ko mu codifié ko lépp ci langage u alquran voilà ci langage u alquran lañ ko codifié et que adduna bi yëpp en réalité alquran boobu la et que nit moom mooy prototype bi maanaam moom mooy jëmm ji nga xam ne moom la ñu Euh, maanaam mooy refléter tout le temps jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tax nit mooy xalifa yàlla ci kaw suuf nekk ki nga xamante ne moom mooy ki nuróog yeneen bi sallallahu alayhi wasallam taxawaay jëmm euh, maam Adama alayhi salaam foofu la jëlee jëmmam ñun ñu jëlee suñu jëmm yi ci maam Adama alayhi salaam comme ni bàyyi ni doom di nuroo ak bàyyi euh, léegi kon comme que mbir mi yëpp noonu la demee animation bi foofu la jógee maanaam lépp noonu la nekkee de telle sorte que dafa am benn euh, dund euh, benn vitalité gu nekk ci ci bépp mbir mais dund googu dund borom bi subhaanahu wa taala la c'est-à-dire que borom bi subhaanahu moo feeñal ak dundam ci zahir ak ci baatin ci mboole mbir benn bu ci nekk ak anamam maanaam lii nga xam ne moom lañ wax nii nag euh, moom la imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani maanaam bëgg nga gis ko nga yeewu ci nga xàmmee ko mu nekk loo xamante ne da koy réaliser da koy comprendre carrément incarner ko su ko defee se yoonu yàlla mën a yomb tamit parce que yoonu yàlla comme li ñuy wax téere bi euh, muy li ko dalee ci alkanzul awwal ba ci al euh, euh, kanzu bu mujj bi mooy al ashir alkanzul ashir moom mooy ñu mu woo tax ñu leen al kunuz al ashara mooy fukki kunuz yi maanaam fukki trésor yi yëpp bu ci nekk. dafa ñëw pour euh, xamal nit ki mbir yi nga xamante ne taalibe mbir yi nga xamante ne su ko xamee maanaam yoonu yàlla moom du ci du ci taxawaan maanaam day def ascension bu fulgurante maanaam day day day day day day day day yi di dem voilà et que loolu dafa maanaam maanaam dafa dafa am importance bu mag ci ci mbir yi dal euh, na ko yàlla fay gën di fay ci euh, yitti googu mu def ak liggéey bu rafet boobu mu def ci indil ko léegi kon xayaatul kaw ni mooy dunduk nekk-nekk kon euh, wax nañu lool léegi nag bu ñu xoolee al kawnu moom ak al abdu ñoo bokk adadu nafsi abd mooy 76 kawnu mooy 76 euh, kawnu maanaam kon da nga gis ne univers bi yëpp jaam bi benn jaam maanaam jaamu yàlla moom moo maanaam moom la fi wax la taxawee c'est-à-dire que nit ki nga xamante ne dem na ba nekk jaam boo xamante ne abdum sirf la mooy jaam boo xam ne dafa sell amul dara lu ci rax maanaam moom ci boppam moom mooy taxaw taxawaayu univers bi yëpp aussi et que euh, mooy nekk place xoolu borom subhaanahu wa ta'ala ci existence bi ci univers bi euh, te kooku jaam boobu ni mu mën a def ba mel noonu rek lenn kese la moom mooy mu jeex ci ki nga xam ne moom rek la yàlla di tuddee abdullah yàlla alquran ba alquran rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek la tuddee abdu ne moom jaamam la ne ne abdullahi abdun min ibadina lay wax ñeneen ñi ci des yëpp suñu jaam jaam kenn ci suñu jaam yi wala bo mu daal di koy melale daal ni suñu jaam ba diw abduna abdana daawuda wala abdana ayuba suñu jaam ba daawuda suñu jaam ba ayuba wala yu mel noonu wala abdahu zakariya jaamam ba zakariya mais bu waxee abdihi kese abduhu jaamam ba kese te deful ci benn précision yeneen yàlla muhammad lay wax sallallahu alayhi wasallam parce que moom mooy jëmmi jaamu yàlla moom kese voilà euh, euh, ana am na nuñ ko waxoon ci wamali si waaka ne euh, fa innaka abdullahi la abda ghayrukum wa siwaakum min wala naka lañ ko waxee fàtte naa sax na nan la kii bi bay bi dafa wax voilà voilà waaye liñ ci am nag mooy fa anta abdullahi laa abda ghayrukum yow yaay jaamu yàlla bi yow yeneen bi saa sam te amul beneen jaam ku dul yow voilà fa siwaakumu min hazzil wirasati qurrira képp ku dul yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci cër ndonn gi mu donn ci yow lenn ci nekk jaamu yàlla ci lañ ko saxalalee turu jaamu yàlla ok turu nekk gi mu nekk jaamu yàlla kon yeneen bi sallallahu alayhi moom ci boppam mooy maanaam muy existence adduna bi comme niñ ko waxee ndax mooy ruux bi mooy mooy esprit bi dundal adduna bi su fi nekkatul woon ruux boobu bu fi nekkutoon suuful borom subhaanahu wa ta'aala boobu bu fi nekkutoon mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon adduna bi yëpp day daal di nasaxaay comme nit ki ni nga xamante ne bu ruuxam bu ci amatul rek maanaam lépp day écroulé wu day màbb comme adduna bi tam noonu lay écroulé woo su fi yenente bi nekkutoon sallallahu alayhi wa sallam maanaam nekk na muy esprit bi dundal adduna bi kon euh xayaatu ko kon euh, di euh, kon loolu benn mbir la bu ñu am solo ndax mu am benn saar boo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf ci feeñal mandarga googu muy suuratul insaan nga xam ne insaan mooy doomu aadama maanaam nit le prototype humain maanaam l'être humain voilà moom ci boppam nit mu tuddee ko muy euh, saar numéro 76 saar numéro 76 76 moom mooy comme ni ñu ko waxee woon léegi mooy abdu mooy kaw kaw nu am na beneen surtout bu ci ne mooy euh, kaaf ak nuun moom ñoo fi nekk maanaam comme kun mais gis nga waaw bi nekk ci diggante bi waaw maanaam moom moo relier mooy waawul wujudi waawu existence bi ak waaxidiya mooy waaxid mooy kenn mais xadaratul waaxidiya mooy xadara bi nga xam ne euh, yen yenent bi ki euh, safla maanaam borom subhaanahu wa taala ci la feeñale mboolem turum yeeg meloom yi en même temps maanaam lu tur yàlla yu bëri yëpp nekk yu infini nekk yu multiple nekk yoo xamante ne amuñu fu ñu tàmbalee amuñu fu ñu am lépp lépp lépp mais ci benn euh, xadara boobu la amee te waaw aussi mooy xaraf bi ëpp doole ci xaraf yi c'est-à-dire que xarafu xaraf yëpp benn bu ci nekk dafa am loo représenté loolu nag adduna la mooy alamul xuruf adduna la univers la bu mag mag mais xaraf yi euh, benn bu ci nekk dafa am looy taxawee ak loo dundal ci ci existence bi ak loo nekkee mais xaraf bi ëpp doole mboolem xaraf yi mooy waaw maanaam moom la mooy mooy tourner comme hélice di tourner adduna bi maanaam moom mooy kat kattan googu di tourner adduna bi euh, maanaam d'ailleurs boo xoolee comme ni kii di def euh, forme bi muy yor gis nga waaw comme vis ni muy def maanaam maanaam adduna bi te boo xoolee euh, galaxie yi da gis forme boobu la ñu yor forme hélice boobu di tourner léegi te te waaw ci boppam waaw maanaam mooy bastu bi comme niñ ko xamee euh, da lay jox maanaam ci lecture faciale bi moom mooy 616 bi te mooy salaatul fatihi te salaatul fatihi mooy jëmmi yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi mooy sa réalité intrinsèque maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmmam maanaam ruuxu jëmmi ruuxam sallallahu alayhi wa sallam mooy salaatul fatihi ci boppam nga xam ne ci la di ballee ci la lépp di génnee Euh, kon euh, adduna bi maanaam kon da ngay gis ne diggante kaaf bi ak nuun bi waaw bi moo fa nekk mooy l'existence waaw wujud waaxidiya nekk yi moom mooy lan mooy salaatul fatih bi nga xam ne jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xam mooy intermédiaire entre kaaf bi ak nuun bi te ci diggante kaaf bi ak nuun bi ci la yàlla amalee lépp ndax lan daraan ko kun bu ne kun rek lépp am parce que dafa am secret wu waaw boobu muy salaatul fatih boobu secret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boobu maanaam moom moo dox ci diggante bi euh, pour bañ a yàgg ci euh, wàllu googu loolu dañ ko defoon rek en guise de introduction pour euh, ñu gis quand adduna bi ni muy doxee maanaam ek borom subhaanahu wa ko amalee bi mu amee maanaam ni nga xam ne noonu lay doxe te comme niñ ko waxe woon ci jotaay yi weesu basmala bi boo xoolee ba boobu nga xam ne moom moo tàmbalee basmala bi mooy point boobu noonu ci la big bang bi amee maanaam existence bi ci la ju génnee bëm daal di génn am mais da ngay gis sax même tubaab bi ñu koy tuddee big bang lañ ko tuddee ko ba ba ba ba bëm dégg nga kon maanaam bëm boobu ah kon maanaam commencement wu baa bi bismillahir rahmanir rahim euh, nga xam ne ci la lépp génnee te réalité point boobu mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sayyidna Ali karramallahu wajhahu naka noonu euh, Shibli Euh, euh, al imam Abubakar Ash-Shibli radiyallahu anhu ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk bi muy wax ne moom mooy ki doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom bi muy représenté loolu daf ne ana nuqtatu taxtal baa man maay tomb boobu nekk ci suufu baa bi maanaam noonu la junjee ne moom mooy doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah léegi kon imaamu na Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani nee na jallat màgg na allah màggaay bu ëpp xelu mindeef yi azamatullahi màggaayug yàlla maanaam kawe na rëy na maanaam c'est majestueux c'est purement solennel la sublimité d'Allah subhaanahu wa taala voilà loolu la maanaam màggaayug yàlla boroom subhaanahu wa taala màgg na rëy goo xam ne an ba tax maanaam dafa rëy ba nga xamante ne rëyaay gi ëppante nag ci yo si yoxoo mu koy mooy asen aji mooy yàlla rëy na màgg na ñu ñu di ko aw wala boog yan saaw mu koy fàtte naasir aji fàtte nga ne ah bu fekkee ñii ma gis ñu ne dañuy moy yàlla wala ñiiñu gis ñu ne dañuy fàtte yàlla kon nu mu demee noonu mu ne walakin waaye dafa am lu xew mooy ne aw daa borom bi subhanahu wa ta'ala dafa dëxëñ dafa waajal ruuxoon ab ruux boo xamante ne amarahoo daf koo daf ko digal wala boog amarahoo daf koo wéyal fii asraril kainaati Euh, euh, ci euh, secret mbindeef yi su la ne wala boo nga ne ruuxu amrihi maanaam dafa dëxëñ ruuxu amrihi ruuxu ndigalam commandement am esprit wu commandement am fi asraar ci mbóoti mooy secret wu alkainaat yi nekk te fi maanaam toute l'existence maanaam le cosmos lépp lu existé le monde matériel et immatériel secret bi koy dawal. borom subhanahu wa daf ci def benn ruux esprit bu bu koy dawal gis nga mooy ruux yeneen bi ñu la doon wax léegi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee sa fa zakarahu looloo tax mu koy tudd annaas yi aju fàtte bi nisyaani yi ci fàtte gi mu koy fàtte wa ata'ahu te mi ngi koy topp al-aasi yi aji mooy gi mooy gi mu koy mooy maanaam li mu la wax kon mooy ne même ki nga gis ne mu fàtte yàlla en réalité borom subhanahu wa ta'ala moom moo dawal ruux boobu esprit wu fàtte bi ci moom moo tax mu fàtte ko kon loolu ci jëmmi boppam xeetu fàttali xeetu fàttaliku yàlla la ba pare ki nga xam ne moom mooy moykat bi tamit moom mi ngi koy topp ci moy gi mu koy moy lu tax loolu gisoon nañ ko ngir ne mooy yàlla googu ndogalu yàlla la et que feeñu waayu turu yàlla yi ak ay meloom la maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ci ay yenn turu loolu taxawoon nañ ci ci jotaay yële waaw ba leeralaan leeral nañ ko taxawaatoon ci et cetera donc jarul ñu ci taxawaat mais topp gon mooy yàlla yi ci seen bopp maanaam xeetu topp yàlla la lu tax parce que yàlla maanaam même bu dee ci biti nii jëmm ji jëmmi mooy yàlla la ne mais ci biir daf fekk ne feeñ waayu ay turu yàlla lañ maanaam ñu impliqué mbir bi maanaam ñoo tax ba nga xamante ne ñu impliqué maanaam nit ki mënta woon a def leneen lu bokkut ak maanaam def li nga xamante ne moom la turu yàlla yooyu maanaam waral waral ci moom voilà tur yàlla yooyu li ñu impliqué ci moom li ñu waral ci moom yooyu il faut que ñu feeñ ci moom ci dans le monde matériel ci jëmmam moo tax mu def li ñuy wane mooy yàlla li ñuy tuddee mooy yàlla mais en réalité kon kenn moyu ko mu ne li am na ndax am naa si aju fàcce ji wala a yi ak aju moy gi mu indi beneen maanaam euh, dëgëral di dëgëral woo wax mu ne ndax d'ailleurs beneen mbir am na fi moom mooy kii fàtte ak kii moy buumaa ñoom ñaar ñëpp sëy dara la maanaam munoo ne euh, kii fàtte du dara dara c'est-à-dire une chose euh, gis nga chose shay shay chose gis nga dara maanaam boo xoolee mook euh, mook maanaam machia mooy coobare ah shaa a soob na ah dégg mooy mooy shayya al ashya'a bi mashi'atihi li annahu sha'ahu li annaha sha'a euh, Allah subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu mooy sha'a mashi'a maanaam nga gis ne ñoo bokk radical cest à ñoom ñëpp ñi ngi jógee ci le fait yàlla moo ko sopp moo tax mbir mi am shay'u lépp loo dégg ñu ne shay'u la maanaam coobare yàlla la am maanaam kon ci la nekkee coobare yàlla ci la amee voilà moo tax euh, lépp tamit lu am rek euh, ci fàtte ak ci mooy ñoom dara lañ maanaam une chose mënoon du dara dara dañ koy joyal ci lépp loo xamante ne mëneef naa tudd ak nekkam moom dañ koy dañuy wax shay saa shay loolu mooy dara la wa qaala te wax na taala moom aji kawe ji yàlla nee suratul Isra mooy aaya 44 bi ne wa im min shay'in wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa in amul in boobu naafiya la min shay'in maanaam mu taw ci dal ko mu dëgëral ko amul dara dara loo xamante ne shay'in dara la illaa lu dul yusabbihu mi ngi sabbal borom subhaanahu wa te waxul sabbaha yusabbihu la wax mooy mooy mi ngi sàbbal nii nii ni ba pare dans le futur day continuer di sàbbal yàlla bi xam ni yii ci sant ci jëmmal sant gi nga xam ne moom lay sant kan moom buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam c'est-à-dire que amul dara yàlla moo ko wax lii alxuraan la nee na amul lenn dara dara dara lu dul foo ko fekk mi ngi sàbbal yàlla daa iman ba pare di jëmmal sant gi muy sant yàlla ci sabal boobu lépp di dellu ci cant gu njëkk ga ci cant gu njëkk ga moo tax sant yàlla mooy jaamu yàlla bi gën a màgg ndax lépp ci cant googu la jóge cant googa nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu ko xaralee turam yi Muhammad ak Ahmad sallallahu alayhi wa sallam ci yépp ci cant googu la jóge waaw muy esprit bu tur yàlla yeeg melo yépp borom subhaanahu wa moom la ko imprimer voilà programmer ko muy dérouler wu di exécuter ci existence kon amul lenn lu dul day sant yàlla fu mu di sant borom subhaanahu wa ta'aala fu mu toll daa iman maanaam dara boobu dara génnu ci maanaam kii mooy yàlla sax génnul ci nekk dara bi nga xam ne foo ko fekk moom mi ngi sant yàlla di ko sàbbal ki fàtte yàlla moom génnul ci dara googu nga xamante ne mi ngi sant yàlla mi sàbbal yàlla moo tax mu ne al wujudu kon nekk te fi kulluhu lépp hayyun day dund en réalité lépp dafa am dund gu mu am naatixul di aji wax maanaam noppiwuñu existence bi yeewu boo gis yàlla dafa def xéewal gu rëy rëy maanaam dafa def ne existence bi zahir bi nii mooy ne dafa noppi mais bruit yi am dëgg-dëgg dans la réalité soo ko doon dégg wala bu koy gis wala yàlla borom subhaanahu wa ta'aala dindi kiiraay gi dox sa diggante nga dégg ko kon du du xaj ci sa bopp maanaam borom subhaanahu wa ta'aala yërmande gu mag la def ci le fait que bruit yi mbir di def bruit yooyu mu jël kiiraay doxale ko suñu diggante ak moom ba ñun bu ñuy dégg lu tuuti la ñuy dégg d'ailleurs principe bu defar ay fichier MP3 jële ko ci fichier bu yàgg wee bu rëy wee foofu la jógee. parce que dañuy gis ne am na lu bari bari loo xamante ne ci fichier bi nopp du ko dégg donc jarul téye pour muy diisal fichier bi nga daal di éliminer débris yooyu partie yooyu nga nga daal mu daal di tuuti bu ngay dégg mais la même chose nga doon dégg fekk déggoo la même chose mais sauf que borom subhanahu dafa am kiiraay gu mu dox mu def sa diggante ak yeneen partie yu bari bari kon adduna bi kon day wax expression bi ta'zimil haqqi ci màggal buur yàlla bii dëgg subhaanahu gàcc nga la ma moom walakin na waaye nag alxayaat dund min xaa ci àdduna bii nekk-nekk gi ma zahara feeñu lil hissi ñeel yëg-yëg yi maanaam nekkul loo xam ne dafa feeñ de manière palpable euh, tangible ci lépp maanaam euh, min xaa dafa am ci yooyu maa loo xamante ne zahara dafa feeñ lil hissi ci yëg yi am na loo xam ne daf de manière tangible la ñuy gis lañ koy yëg di ko daj min a am ci yoom yoo xam ne maa lam loo xamante ne lam yasar musta feeñ maanaam du feeñ itam fa maa lam yasar lépp loo xam ne du du feeñ bil aada ci aada nii maanaam de manière maanaam li nit ñi tàmm euh, euh, nii zahara dana feeñee bi xarqal aada zahara feeñ na feeñ na bi xarqal aada ci xarbaax léeg-léeg xar baax am xar baax mooy miracle euh, kon ci manière miracle léeg lek day feeñ am na mbir yu bari yoo xamante ne ci nii de de général générale nii feeñul ci xar lay feeñee mi ngi wax ci note de bas de page bi mu ne faqad awrada faqad awrada rotal na al-Qurtubi imam al-Qurtubi wan Naysaburi ak ñoom ci tafsir yi ma seen tafsir wal Qadi euh, imam Qadi Iyad boobu. Euh, Euh, fii kitaabu Shifaa bi taarifi huquuqil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Mas'ud jël ko Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kunnaa na'kulu ñun de daan nañ lekk ma rasulullah ànd ak ndaw yàlla de sallallahu alayhi wa sallam at-ta'aama ñam wa nahnu te ñun nasma'u ñuy dégg tasbiihahu sàbbaal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañ daan lekk ndoog moom ba pare ñuy dégg ñam yi ni muy sàbbaale gis nga buntu xar baax la waaye lu tee ci teewaayu ki nga xamante ne su woon moom loolu di dara du am sallallahu alayhi wa sallam wa fii riwaayatin ci beneen riwaaya bi lafzi ci kàddu laqad dëgg-dëgg kun waat naa ni kun naa nekkoon nañ nasma'u daan dégg tasbiha bi sabbaaluk ñam yi wa huwa te moom ñam ba yu kalu ñu ko doon lekk ñuy dégg sabbal bi te loolu ski euh, yu bari dañ koy am maanaam loolu euh, nitu yàlla yu bari dañuy dund léeg-léeg loolu dinañ koy dund maanaam du même bu dul tout le temps dinañ ko dund léeg-léeg mu ne awrada rotal na lii al-Bukhari imaam al-Bukhari fi Sahih ci Sahih Abu Ahmad tamit solo na ko wax ji wa Daarimi wa Abu Ya'la wal Bazzar wa Tirmizi moom ci te imaam Tirmizi tamit solo na ko wa saxaawa te wéral na ko wa Abu Dawud tamit solo na ko wa Ahmad wa Tabarani ibn Asakir wa Abd ibn Humayd euh, wa Abu Shaykh wa ibn Mardawayh an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom ñëpp ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud lañ jëlee xadis bi radiyallahu anhu euh, wa axraja naxwahu wa axraja te génnee na ci téerim naxwahu lu mel noonu Abu Shaykh euh, rahimahullah an Anas mu jël ci sayyidina Anas muy ibn Malik sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam ñuy wax ne ñoom day doon nañ gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di lekk ñu toogandoo ak moom ñam bi di sàbbal yàlla ñuy dégg ni ñam bi sàbbale yàlla kon loolu mooy en réalité sabbal googu nga xamante ne borom bi nee na amul dara lu dul mi ngi sabbal yàlla maanaam loolu xaqiqatan maanaam réalité la boo xamante ne euh, yàlla daf koo yiir ñu ëpp ci nit ñi waaye ci teewaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ da daanaan feeñ mu ne kon fal kulu lépp xajul day dund naatiqun day wax bi tasbihillahi ci di sabbal yàlla subhaanahu wa ta'aala wa bi hamdihi ak di ko sant wala yujadu te dajul du ñu am fil aalami ci adduna bi yëpp shay'un dara laa loo xamante ne loo xam ne la nafsa lahu amul bakkan wala xayaata amul dundu wala ibaada te amul jaamu yàlla sawaa'un moo xam nag yemoo nag kaana ne nekk na haaza shay boobu la mbir mimma di bokk ci li nga xam ne yuhdisuhu sos na ko amal na ko al insaanu nit minal ashkaali ci ay rëdd rëdd. wala xurufi ak xaraf aw wala boog mimma mu bokk ci li nga xam ne yox desu da koo sos alxayawaanu ndundit yi muy muy animaux muy ndundit ci wolof aw xayrihima wala yeneen yu dul ñoom ñaar maanaam eh, allah xaqiqa bu yéeme la nekk di wax ni affaire bu garaw en fait amul dara loo xamante ne adduna bi déglu lu baax dara dara dara loo xamante ne amul bakkan amul dund amul jaamu yàlla lii lii amul existé wul ci ci univers bi amul lépp loo gis am na ñett moo xam mbir moomu euh, ki ko amal mooy doomu aadama parce que dafa rëdd benn rëdd rëdd benn rëdd même bu dee ci air bi la ko rëdd ah ci suuf si la ko rëdd ci tableau la rëdd ci këyit la rëdd même liñ mu rëdd la wax li muy wax moom waxaale wuñ ko gisoon nañ ko bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne eh, waa ji ne eh, eh, ah, hamdan kasiran tayyiban baraka allah allah ah, waaw ah, sama la hamdan kasiran tayyiban baraka fii mu ne malaaka yi dañu ko doon parce que malaaka yi seen bopp dañu juddoo ci xaraf yooyu le fait que mu wax ko maanaam ñun suñu wax yi nii anoneewul ay malaaka dañ ciy juddoo bu dee wax ju baax la malaaka yu baax ñoo ci juddoo bu de wax ju bon la malaaka yu bon ñoo ci juddoo maanaam yo malaaka yu paa yu bon mais malaaka yi euh, mbugal ñoo ciy juddoo euh, su dee rëdd la mu ne rëdd tey lu mu rëdd lu nekk maanaam bul jàpp ne rëdd nga fenn dara rek amul benn incidence déedéet rëdd boobu day daal di nekk shay'u day daal di nekk dara borom subhaanahu wa naa daf koy amal ruux boo xam ne malaaka lay doon bu ciy juddoo boo xamante ne li rëdd bu dee lu baax la même bu dee animaux yi rëdd la wax yëpp day am malaaka yooyu ci juddoo dañuy sàbbal borom subhaanahu wa la saa su ne su dee lu baax la woon sàbbal googu day wëlbati ku nekk ngëneel ci ki ko def ci ki ko doon def maanaam sàbbal boobu day nekk ay tiyaabam su dee lu bon la sàb maanaam euh, sàbbal boobu duñ ko maanaam ngëneel yi tiyaaba yi ci nekk duñ ko jox doomu aadama bi ko def mais euh, comme malaaka bi malaaka mbugal la maanaam mbugal googu day daal di nekk lu lu drainé wu contre waa ba mu des su tuubee su tuubee rek nga gis tuub gi mooy am benn euh, exécution bu def benn système buy déclenché wu ci univers bi daal di soppi malaaka boobu maanaam soppi ko tuubaat ko mu nekk malaaka yërmande bu boobaa lépp lu mës a tamit mu nekk tiyaabay waa ji moo tax léeg-léeg même bàkkaar nit ki def ko sax euh, du lu négatif ci tout le temps tout temps tout le temps maanaam ci circonstances yi lay négatif yi c'est-à-dire que léeg-léeg nga gis nit koo xam ne bàkkaar ba mu def benn maanaam dafa nekkoon di sàggan di sàggan di sàggan di sàggan di sàggan ba jëkk jékki def benn bàkkaar bu garaw boo xamante ne daal daf koo def comme électrochoc ci moom mu ne léegi c'est fini tuub na bàyyi naa caaxaan yi parce que man léegi maa ngi commencé sori quoi ci li may moo tax loolu mën naa nekk lu positif ci nit wala léeg-léeg bàkkaar boobu tax daan ne daal man moom xam naa ne du ko doy waar laa nangam nangam daal di xeeb boppam daal di commencé toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ba pare dootul gisati moo gën kenn tamit mu nekkat lu positif ci moom ainsi de suite euh, kon euh, loolu loolu lu mbir la moo xamante ne bu mat bàyyi xel la mu ne. Euh, Euh, mu ne fama nekkul an tazhara ci mu feeñ suuratan ak jëmm ak melo maanaam image forme fil kawni ci nekkteef bi illaa lu dul wayul bisuhu wayul bisuhaa dana ko solal allahu bur yàlla taala aji kawe ji ruuxan ruux mooy esprit min amri bu ci ko ci digalam maanaam ci alamul amr benn ruux bu ko bu ko solal wa yata'arrafu muy xàmmee ilayha ci moom min xiinihi ca jamono jooja nga xamante ne ruux boobu day tax loolu mën a ràññeeku kon fal xayaatu dund fil ashyaa yi ci mbir yi faydun ab bëbb la maanaam euh, xéewal buy tuuru la quoi buy dotteeku mais xayaatal xaqi ci turu ci ci dund buur yàlla biy dëgg al biy dëgg alayha ci moom maanaam yàlla dund gi koy jox maanaam borom subhaanahu wa dafa am dund goo xam ne. maanaam moom lay euh, moom lay inspiré maanaam moom lay jox bépp mbir kon borom subhaanahu wa ta'aala daf leen di irriguer kon da leen di irriguer ci dundam dund googu moo tax walaw laa sudul woon xa dund mbir moomu maa sami'at kon doonu toon dégg qawlahu wax gi nga xam ne moom la ko borom subhaanahu wa ta'aala wax kun nekkal parce que bépp mbir boo xamante ne dafa exister en fait c'est parce que yàlla moo ne nekkal moo tax mu ne nekkal moo tax kun euh, par exemple tey benn mbir bu bu juddu bu dee ci univers bi ne serait temps temps bi lu tuuti tuuti c'est parce que yàlla moo ko amal te yàlla moo namoon mu am te ci coobareem la ko amal ak kattanam ak sañ-sañam moom borom bi subhaanahu te loolu mu ko daf ni ko nekkal kun mu nekk. muy takk gi amal gi mooy la genèse borom subhaanahu wa ta'aala moo ko généré jëlee ko ci ñàkk am indi ko ci am mais amal googu ci kalimatu kun la amee ci kaddu nekkal léegi nag euh, bil kalaam dafa amee ci bi nga bi jalaali ci màggal du comme ñun ñoo par exemple du loolu maanaam du comme ñun ñaa kun déedéet maanaam kun gi kàddu gi yàlla la mais du kàddu gi yàlla gu koo xam te ne dafa dafa dafa composé ci lettre déedéet du déedéet du composé wul tamit ci voix maanaam baat boo xamante ne mooy baat bi wax déedéet mi kàddu gi yàlla la goo xamante ne boroom subhaanahu wa taala moom mbir mi amal mu am ci kaddu gu yelloo moom ci màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax moom bu lépp ne kun rek fakkaanat moo tax mbir moo ba daal di ne maanaam mooy innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla mbirum lenn rek la su nammee mbir danaan ko nekkal mu ne fii nag li muy wax euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa mata bàyyi xel mooy mbir mi existé wul woon mais borom subhaanahu wa daf ko may dund ci dundam moom yàlla ci monde boo xamante ne euh, monde mystère la maanaam alamu suun lañ koy wax benn monde la boo xam ne bu bu mystérieux suun mooy plurielu sha'n sha'n mooy plurielu shay voilà léegi mooy mooy le le le le monde des modes dañ koy wax le monde des modes. Euh, cest que mbir yi amutoon les trucs les notions voilà monde boobu la nga xamante dara identifié wu fa par rapport ak leneen mais sauf ko borom subhaanahu wa ta'aala su bëggee amal mbir loolu lay jël comme genre cellule souche lay doon yoo xamante ne ci la koy ci ci lay amalee euh, à travers loolu li mu bëgg am loola daal di am lu mu bëgg loola am loola daal di am voilà maanaam euh, te processus boobu borom subhaanahu wa ta'aala processus boobu ci ay étapes yu bari dafay feeñal répétition woom par exemple doomu aadama suñ koy ëmb yëpp benn cellule la à part de benn cellule ci lay départ cellule boobu moom mooy multiplier wu borom subhaanahu wa ta'aala di ko amal nu mu ko neexe muy amal ba nu ko neexe muy amal euh, bii ne ne ne ne ne yi da ngay multiplier wu da ngay jur di copier wu. di recopier wu di tegu ak même ADN bi ak même ADN bi muy muy reproduire buy reproduire lii mu ne ko yow nekkal tànk yow nekkal loxo yow nekkal bët yow nekkal bopp yow nekkal yuur yow nekkal ndigg yow nekkal euh, colonne vertébrale yow nekkal nangam yow nekkal nangam yow nekkal nangam maanaam benn cellule bu nekk muy développé wu lenn lu ci nekk mu naan ko nekkal li wala bokkal ci partie bi ci biir jëmmi doomu aadama bi maanaam ne serait ci niveau boobu loolu beneen mbir la boo xam ne dafa extraordinaire après nag mu des dund gi nga xamante ne moom lay am bu fekkente ne yàlla dafa dogal ci ne luy dund ci zahir la maanaam dund googu bu dee luy dund ci baatin la mu jox ko beneen dund boo xamante ne euh, day dund ci baatin mais ci zahir nii dugg ci borom subhaanahu wa dafay yëgiti kiiraayu ku mu mu xam ko mu xam ne lii borom subhaanahu wa daf koo jox ak dund lépp yàlla daf ko jox ak dund d'ailleurs loolu moom moo tax euh, Seydi euh, Abul Abbas al-Mursi radiyallahu anhu euh, non Seydi Ali al-Khawaas la Seydi Ali al-Khawaas radiyallahu moom benn bés bi mu jëlee benn kaas ah kaas daal di kaas bi ne ay ci la xamee ne <laughs> ndekete affaire yi dañuy dund maanaam gis comme kiiraay bi borom yëkkati na ko moom daf koo teg teg bu dëgër mu ne moo tax euh, depuis boobu damay profité de maanaam yërmande gu mag laa am ci mbir yi yërmande gu mag a mag laay doxale a mbir yi ci anam goo xamante ne lépp lu may teg lépp lu may def maanaam damay ndànku ci mbir mi ndax yëg gi ma yëg ni ndekete mbir yi dañuy dund dund koo xam ne ñun yëguñu ko ñun gisuñu ko kiiraay la ci ñun voilà Cheikh Abdou baax radiyallahu anhu mi ngi nettali la même chose nee na benn bés dafa demoon ci wanag bi mais nee mujj mujjut a dem wanag parce que dafa dem gis ndox mi ak yafa nekk maanaam ci wanag bi maanaam li ñuy sàbbaale borom subhaanahu wa taala maanaam mu dégg mu dégg ko loolu moom moo tax mu mujj euh, euh, dellu ginnaaw ak yeneen ak yeneen kon yooyu ay kiiraay la yoo xam borom subhaanahu wa na koo wuññil ku ko neex voilà mën na koo wuññil ku ko neex euh, kon d'ailleurs moo tax ñoom après dañuy am yërmande gu mag a mag univers bi maanaam pas ci nit ñi kese mais même ci animaux yi ci ci ci ci garab yi lépp. maanaam du ñu dagg noonu garab noonu rek simplement rek romb kii ne benn car rek buddi ngir fo kese déedéet tout le temps day am maanaam intérêt supérieur c'est-à-dire que boo xamante ne moom moo ëpp doole le fait ko mu bàyyi woon garab bi noonu parce que mi ngi fi di dund maanaam beneen intérêt supérieur mooy tax ñu mën a dagg garab bi mais garab bi kenn du ko dagg ñoom ñu ko dagg noonu rek parce que lu tax parce que xam nañu dund gi muy dund yëg-yëg googu ñoom xam nañ ko gis nañ xamante ne. Euh, ci seen jikko yi yër moo tax yërmande googu da ciy feeñ moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xoolal li ko alquran wax wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yabaluñ la yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu dul nga nekk jëmm yërmande njeel mboolem univers bi yëpp ndax univers bi yëpp moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy jëmm yërmande nga xamante ne moom moo koy moo ko maanaam moo ko moo koy tracé moo ko inspiré ruux nga xam ne moom la amee moo tax adduna bi di dawee ci yërmande borom bi bu lu contraire ak loo xam ne yërmande la ci zahir pas que du yërmande mais dafa contraire ak loo xamante ne ci zahir nii bëtu nit ñi yërmande lañ koy xoole bu contraire ak loola rek day gis même loolu exception lay doon par exemple kenn kenn du ne damay joxe nouvelle diw mi diw mi ngi ci jàmm saa yu ñu joxe nouvelle diw dafa feebar la ñuy wax par exemple wala bon nañ joxe. Euh, nouvelle yi nga xam te ne mooy mbedd yi fi mu toll euh, dem nañ ni route sangam amul benn accident route sangam amul benn accident route sangam amul benn accident loolu soo ko bëggoon a lim su ko suñ ko doon lim tëri yëpp maanaam rue yi nekk ci dëkk bi yëpp rek waxuma la sax ci àdduna bi mais ci dëkk bi yëpp rue yi fi nekk yëpp ñu bëggoon di joxe nouvelle bi naan amul benn accident problème de maanaam day daal di temps ko maye rajo yi moom dañuy tëj mais nga gis ne bu ñuy wax loolu c'est parce que bu ñu naan euh, rue sangam dafa am accident la ñuy wax maanaam boobu la ñuy wax kenn du wax voilà même ci journalisme sax da ngay gis journalistes yi dañuy wax naan train bii ñëw heure bu boobu moo leen concerné moom moo leen intéressé parce que train yi dañuy ñëw heure presque tout le temps train yi ñëwul heure ñoom boobu moo leen concerné moom lañ moo leen di intéressé maanaam comme quoi aussi que ni mbir ci yërmandeeg borom bi lay dawee subhaanahu wa taala et que mooy ruux boobu te tamit da ngay gis lu tax euh, bismillahir rahmanir rahim am ñaari tur yooyu di rahman ak maanaam ñu maanaam basmala bi. alquran bi yëpp saar yëpp presque tàmbale loolu te euh, moo tax da ngay gis même Cheikh Ahmed la radiyallahu anhu loolu daf daf ko teniroon à cœur ba nga xamante ne par exemple même su amee benn ganaar ci këram sax euh, ganaar goo xamante ne ganaar gu jigéen la faaw day wut séq indi ko wala boog ganaar goo xamante ne euh, ga séq la day wut ganaar gu jigéen indaale ko maanaam mu dëkk ci gi parce que bëgg ko bàyyi noonu mu nekk ab célibataire maanaam bàyyi ganaar gi noonu rek nekk célibataire ci kër gi déedéet ndax yërmande gi nga xamante ne moom la am ci ci ci animaux yi kon kaddu googu nga xam ne borom bi moom lay amal maanaam mbir mu garaaw la nekk di wax ni parce que kaddu gi borom bi subhaanahu wa di amal di amalee mbir yi mooy day wax mbir yi en tant que nekk leen ñu nekk kun maanaam mbir yi bi nga xamante ne fi ñu nekkee amul benn lenn luy identifier lenn par rapport ak leneen borom subhaanahu wa ta'aala lu mu bëgg a amal maanaam day day day day daf koy bëbbal tur maanaam ak dund dafay daf koy euh, daf koy irriguer dund goo xamante ne bokkut ak ñun dund bi nga xam mu ne ko léegi yow nekkal maanaam mu doog a nekk parce que lu tax parce que su fekkonte ne moom ni amul woon dund googu au départ kon du mën a dégg nee na kon mbir yi duñ mën a dégg yàlla bu naan leen nekk leen nekkal. maanaam parce nekkal ki ñu koy wax maanaam impératif ki ñu koy jox mooy ku exister ba pare kooku nag dafa exister woon ci xam-xamu yàlla ak ci dundug yàlla ci la exister borom subhaanahu wa ta'aala nag ne ji génnal ci ñàkk am ñëw ci am muy xadaratul euh, adam mooy xadara ñàkk am mu ne ko gén jugee foofu nga ñëw ah ci xadaratul wujud mooy xadara existence mu wa in kaana donte nag nekk na allahu bur yàlla taala aji kawe ji xat dëgg-dëgg axasa dafa téye bi asmaana suñu dégg-dégg yi an tasbix yi wëllif sàbbaaluk aljamaat yi nga xamante ne euh, jamaadaat yi la maanaam jamaat bi mooy loo xamante ne dundul maanaam euh, euh, mooy choses yi quoi les choses war nabaat ak gàncax gi wal xayawaan ak dundit ak dundit yi maanaam ñoom ñi ñëpp ñi ngi sàbbal yàlla daa iman mais yàlla moo téye suñu dégg-dégg yi ba ñun dégguñu leen kama kéem li nga xam ne axasa noonu la téye na ci suñu gis-gis yi an idraak ci ñu mën a daj jama jamaadaati xay xayaatul jamaadi dundu jamaat yi mooy choses yi nan la ñuy dundee loolu tamit yàlla daf ko téye dafa téye suñu bëti ba duñ ko gis war nabaat ak euh, ak euh, gàncax gi mais ci lii maanaam même ñun ñi suñu dund suñu dund ñu li ñuy gis mooy effet wu dund gi la ñuy gis ci ñun mais ñu suñu dund gisuñu ko maanaam tey fi mu toll amul ku la mën a wax ne la dund carrément exactement li mooy réalité dund lan la la mën a wax conséquence dund la la mën a wax mais réalité dund dund ci jëmmi boppam lan la maanaam lan la exactement de quoi s'agit-il réellement mënu la ko définiral mënu la ci wax dara parce que borom subhaanahu wa ta'aala daf ko daf koo tënk loolu secret yàlla la bu mu def voilà c'est que borom subhaanahu wa ta'aala boo boolee lii ak lii day joxe ji bu produit bi ak produit bi soo ko boolee day jur produit bi loolu la ñu wax mais dund ji maanaam processus bi nu mu demee ba dund gi nan la demee ba nga xamante ne lii day jur ay cellules cellules yi nu ñuy dundee ñoom en soi ak cellule bi nan lay deewee. ak bu deewee la taxoon mu dund fan la ne ak yooyu yëpp ak lan moo dugg ci moom ba tax mu dund loolu mom mooy li nga xamante ne moom duñ mënuñu ci mënuñu ci la wax mënuñu la ci wax dara mënuñu la ci wax dara loolu mooy nag li nga xamante ne moom lay wax nii mooy mooy détail bii muy wax mooy ñuy mën a gis garab di a gis ak dundam wala yu mel noonu wala euh, euh, jamaadaat yi nga xamante ne mooy comme ordinateur bi day dund euh, garab bi kii bi bant bi day dund xeer bi day dund. Euh, këyit gii day dund ainsi de suite yooyu loolu beneen mbir la portable bi day dund loolu euh, yeneen mbir la waxuma la matériel bu nekk ci biir day dund dund googu ñun gisuñu ko naka noonu tamit sabbal yi ñuy sabbal dégguñu maanaam loolu la loolu lay wax ni voilà illa loolu nag ba mu des na man ki nga xam ne xaraqallaahu xaral xaraqallaahu xaral na koy xaraqa xaral na ko allaahu bur yàlla lawoo ñeel ko al aadatu aada bi maanaam mooy baax bi xaral mooy mooy xaral na ko baax bi mooy defaral na ko miracle ah minal ambiya ci yenent yi wa ba'dul awliya ak lenn ci wàllu yi kon yenent yi alayhi salaam ak lenn ci wàllu yi radiyallahu anhum mu ne fa innahu naka lu wér bu wóor mooy kushifa wuññeef na lahum ñeel leen an hayaati ci dund kulli shay'in lépp mbir yàlla dindil na leen euh, kiiraayu mbir ba ñu gis ne lekkite lépp day dund waaye kiiraay googu euh, mm. maanaam ginnaaw ba ñun xam nañ lii kiiraay googu partie ndax léegi ñun xam nañ ko tamit xam nañ ne ndekete affaire yi dañuy dund léegi nag xam-xam googu loolu dàqontewul ak li nga xamante ne moom mooy yeneen yi ci des maanaam euh, daa kontewul ak it ne borom subhaanahu wa ta'aala saa yu ko neexee mu daal di yëkkati dëgg dëgg dëgg dëgg kii raay bi dox suñu diggante ndax am na différence entre xam dara ak gis dara entre xam dara ak gis dara voilà tey buñ ne xam nga gaynde waaw xam naa gaynde ah, mooy animal bi nangam nangam mais wuute na ak dem bu gis gaynde ñaar yooyu wuute voilà xam xam yenente bi sallallahu alayhi benn mbir mais gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam beneen xam jinne benn mbir la ñu war gis jinne beneen mbir la ainsi de suite maanaam bépp mbir noonu la demee mais jëmmi xam gi déjà kiiraay gu yëkkatiku ndax ñu bari bari li ëpp ci waa adduna bi fi mu tollu lii ñuy wax ni maanaam du luy romb sax seen bopp waxuma laat maanaam du sax luy traverser benn partie ci esprit bi waxuma la di xam réalité bi ne effectivement lii am la mais yii ñuy wax yëpp nag fii ci àdduna lay wax mu ne amala fil axira ndaal nag ci àlaxira fo kullun fal kullun lépp yaraa day gis alxayaata dund ak ilahiyat gi wa taala maanaam bi nga xamante ne saariyatul mooy daw fi kulli ci bépp biir dunduk yàlla gi daw ci bépp biir yàlla le fait que muy am lépp jox lépp dund bu boobaa ñëpp dinañ gis ne ndekete loolu réalité la loolu àllaaxira parce que comme alxuraan li mu wax rek fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid bi doxoon sa diggante nga gis réalité yëpp léegi dindi nañ ko wuññi nañ ko sa bët léegi dafa bënn bënn na lépp daj na lépp voilà. wayas maaw bu boobaa tamit dana dégg ñëpp dinañ dégg. tasbihu sàbbaalu kulli shay'in bépp mbir waliza lii moo tax summiyat ñu tuddee ak daarul axirati kër gu mujj ga mooy alaxira alxayawaan mooy dund gu mag ga comme le alquran wa innal eh, mu ne innama hadhihi hayatu dunya mata wa gi ak pomit kese la waaye alaxira fële loolu moom foofu le vrai dund bi am voilà fii nii ñun fii comme gént lañ ne mais àllaaxira ci la ñuy yeewoo ci gént yi dëgg dëgg daal di dund dund bu dëgg nag bu rëy bu rëyal mais loolu loolu tamit gisoon nañ ko suma juumul bi ñuy gis euh, euh, awaalimul insaan wala al-falaq wa taqyid ci parti boobu gisoon nañ ci détail ci ci ci loolu noonu ci lu mel noonu euh, yaakaar naa awaalimul insaan la naam ci awaalimul insaan lañ ko maanaam dund gi ñun du yu ñuy dund en réalité gént la comme gént la mel par rapport ak euh, maanaam ñun ni gént mel ci suñu dund ñun suñu dund gi noonu la mel ak àllaxira voilà bu àllaxira ci la ñuy dund vrai dund gi moo tax maîtrise bi ñu war a am fii moo tax mu am solo parce que fële le vrai dund gi ne voilà euh, mais borom subhanahu wa ta'ala kon nee na àllaxira foofu dund que lu tax dund foofu ba lépp ñun dañuy gis ni muy dundee ni muy sàbbaale yàlla lépp ni muy nekk di sàbbaale yàlla wa hiya te kon al xayawaan moom al mubaalaxat ak jéggi dayo la maanaam mooy dañoo extrapolation la fil xayaati ci dund maanaam bu ñuy wax dund xayaatu mooy benn mooy dund xayawaan mooy dund gu mag a mag kama kem ni nga xamante ne al mawtaan mooy dee gu rëy mubaalaxatu maanaam fil mawtu ci ci mubaalaxa extrapolation la ak jéggi dayo la fil mawtu ci dee mu ne waalam na nga xam tamit ne annal mawta naka dee nafsahu moom ci boppam naw maanaam jëmmi dee dee rek dee moom rek huwa moom ci boppam tajallin ak feeñ waay la min ismi yi bu tukkee ci turu yàlla bi nga xam ne mooy alxayi kii dund ah, xam nga turu yàlla yi dafa am ñu ñuy tuddee al a'immatu nafs al al Euh, mooy al nafsiya mooy al al asmaa al nafsiya la mooy al amatu sab'iyat nafsiya euh, moom la ñuy wax euh, sifaat yiñu ame amee moom la wax sifaatul maani ci ilmu tawhid ñoom loolu lañ koy tuddee. maanaam juróom-ñaar yooyu nga xam ne waa waa euh, tur yooyu juróom-ñaar waa asab waa tasawuf ñoom as ñoom a'immatu sab'a lañ ko tuddee mooy juróom-ñaari parce que tur yàlla yëpp ci juróom-ñaari tur yooyu maanaam juróom-ñaari yooyu ñoo leen di irriguer ñoo leen di nandal juróom-ñaari tur yooyu noonu ñoom ñoo ñoom lépp te ñoom existence ci adduna bi yëpp ñoo na amal lépp. juróom-ñaari tur yooyu ñoom ñooy juróom-ñaari tur yi nga xamante ne bi ni ñu taxawee. noonu lañu taxawee ci sab'ul masaani muy juróom-ñaar yooyu baamu woo te mu taxawee jëmmi sóoratul fatiha te jëmmi sóoratul fatiha yooyu maanaam nga xamante ne sifaat yooyu melo yooyu ñoom ñoo taxawee jëmmi saar boobu ñoom ñoo taxawee jëmmi ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wa moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam mooy alqur'aanul azim mooy alqur'aan bu mag bi ba pare moom mooy ruuxul qur'aan mooy ruuxu alqur'aan alqur'aan en réalité ruuxam esprit wu alquran mooy jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam looloo tax yenente bi rek moo ko mën firi moo tax moom rek lañ ko yónnee yabal ko ci al yabal jox ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom kese lañ jox alquran mu mën a euh, téye ko maanaam ndax borom bi amoon na sañ-sañ ak kàttan ak man-man ci képp kenn kuy juddu daal di judduwaale kaamil daal di xam ne alquran bii moom mooy lu yàlla yabal ci moom borom bi subhaanahu wa tamit amul na sañ-sañ ak kàttan ak mën-mën a na ah, su ko neexoon ah, alquran saa yu ñëwee ñun ñëpp kenn ku ci nekk ah, mu wàcce ci yow alquran après maanaam ñu jàngal la alquran mais yàlla deful loolu parce que kenn attanu ko yeneen yeneen ci yàlla yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom kese donc rek moo ko attan moo attan alquran wàcc ci moom. moom rek ko attan euh, léegi moo tax moom mooy alquran bu mag bi nga xamante ne dafa tëggu maanaam dafa dafa dafa euh, maanaam daf ko taxawee ci côté wu li ñu tuddee al jamoo maanaam mooy dajale gi mooy quran bi le fait que mu dajale la ba pare exprimer ko ci furqaan bi maanaam le fait que mu mën koo tàqale mën koo expliquer mën koo leeral mën koo toj mën koo tasaare moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dundam yëpp alquran la moom mooy alquran bu mag bi waxam yeeg jëfam yeeg doxal néew yëpp alquran la moo tax soxna Aysa radiyallahu anha daal ni kaanat xuluquhul qur'an maanaam nekk-nekkam jëmmi jikkoom moom mbind gi ko yàlla bindi lépp alquran la loolu mooy xuluquhu voilà mm, voilà mooy sa nature intrinsèque mooy alquran voilà mooy doxalinam waxam jëfam voilà moo tax moom ñu wax ko ci jawaahirul haqaa'iq daqiqa ne anta qur'aanuna fa kullu kalaamin wa fi'aalin lakum hudal kubra sallallahu alayhi wa sallam yow yaay suñu alquran yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne bépp kàddu ak jëf bu tukkee ci yéen rek loolu mooy njubu ponkal yi nga xam ne ñooy ponkal nitu yàlla nitu yàlla yi ponkal nitu yàlla yi ni ñu leen di xamee mooy takk téye gi ñuy téye ak maanaam attachement bi ñuy am euh, obsession bi ñuy am ci say wax ak say jëf say doxalin parce que xam nañ ne loolu moom mooy manam mooy jëmmi nekk jëmmi alquran moo tax ñu labal seen dund yëpp ci alquran te comme yaay jëmmi alquran ñu labal seen dund yëpp ci yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, juróom-ñaar yooyu tur yooyu ñuy wax nga xam ne ñoo taxawee kon juróom-ñaari facettes yi sab aw juróom-ñaar almasaani fasak yooyu euh, mooy alxayu mooy yàlla bi nga xam ne moom mooy alxayu wala boog melo bi ñun tuddee ko alxayaat mooy dund dund gi nga xam te ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te dund yëpp ci dundam leen jëlee moom nag moom mooy moom alxayu boobu sax moom mooy imaamu yeneen imaam yi maanaam moom ci boppam sax ñeneen ñi des yeneen si si ci des yëpp ci moom la ñu génnee voilà comme ni xam ne juróom-ñaari facettes yi nga xamante ne ñoom ñooy comme li mooy juróom-ñaari facettes yi alquran wàcce unzil alquran ala sab'ati ahruf aadama yeetu gi maanaam le fait que yeneen bi saa sam yor jëmmi maam aadama maanaam jëmmi doomu aadama moom mooy siccim euh, siccim euh, facette bi nga xamante ne moom moo dajale yeneen facettes yëpp voilà voilà loolu. Euh, moom moo dajale yëpp comme waxoon nañ ko ci ruuxul maani wal bayaan leeraloon nañ partie bi loolu mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah sallallahu alayhi wa sallam euh, dundu alxayaatu mooy dundu yàlla dundam bi mu mu tàmbalee amul fu mu yam te dundu yëpp ci dundam la ñu tàmbal lañu lañu lañu lañu la ñu mooy moom mooy kooku mooy benn après bi ko gën a jege te moom mooy li nga xamante ne moo gën a attaché wu ci moom mooy al ilmu xam-xam mooy al alimu moom yàlla moom mooy ci xam lépp xam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem xam-xamam dafa daj lépp li am ak amul li amagul ak li mën a am ak li am ak li nga xam ne mënta am bu amoon nan lay amee maanaam xam-xamam dafa dajale lépp xam-xam moo tax borom subhaanahu wa ta'aala comme dafa bind univers bi existence bi yëpp daf ko bind ci image am moom yàlla subhaanallah loolu moom moo tax tamit nga gis univers bi yi fi feeñ yëpp dañuy refléter maanaam euh, borom subhaanahu wa ta'aala ni turam yeeg melo yi maanaam présenté wo te loolu noonu moo tax adduna bi mënul woon demee neneen lu bokk nii parce que reflet wu turu yàlla yéen ak meloom yi mënunoon a gën a rafetee ni mu ni mu demee mooy comme li imam al-Ghazali waxoon rahimahullah ñu koy ŋaññi wala ñenn ñu comprendre ñu ko mu nekk loo xam ne perturbe dafa perturber mais ñu bëree bëri ba ci biir nit yàlla yi ñu bëri ci ñoom affaire bi da leen a perturber comprendre lu mu wax lan lay tekki te fekk c'est simple c'est c'est simple ci ñaari côté euh, keroog ñu doon waxtaan ba moom taal bi eh imam al-Ghazali wax dafa simple amul adduna bi mënta woon a am mënta woon a maanaam. lu gën a rafet lu mel ni adduna bi ni mu amee ni mënta ne maanaam amul loolu li lan parce que reflet wu turu yàlla yi ak meloom yi la te comme turu yàlla yi yàlla dafa bind àdduna bi ci meloom moom yàlla ah ni mu agencé mbir yëpp maanaam kon mbir mi mënta lu gën lii mënta am parce lu gën rafet yàlla mënta am naka noonu euh, euh, yeneen sallallahu alayhi mooy reflet wu turu yàlla yeeg melo yëpp te adduna bi univers bi reflet wu yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam alquran la maanaam euh, reflet wu alquran la alquran moom mooy code code xam nga code code bi ñu codé adduna bi yëpp ba tax mu mën a taxaw te loolu amul lu ko gën a màgg kon mënta am lu gën a mënul woon a am beneen bi ci des tamit te mooy bi gën a simple mooy dégg-dégg bi nga xam ne moom boobu mënoon na gën a simple affaire bi mooy ne imaam al-Ghazali bu lu gën a rafet bi adduna bi demee am nii mënul am mooy fi lan maanaam mooy ne yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci nam na moom maanaam yàlla am na sañ-sañ ak kattan ak mën-mën ci defar adduna bu gën a taaru bii nii nii nii mu ne loolu mën naa ne buñ ko jëlee rek da manière globale maanaam ci joyal ko sauf que yàlla nammul def loolu comme que nammu ko nag lii la namm kon lu gën a rafet lii mënta am parce que yàlla lii la loolu tamit loolu moo gënoon a simple maanaam jaru maanaam après voilà complication yu voilà mais ala kulli xaalin euh, borom subhanahu wa ta'ala li ñu ci namoon mooy ni u bindee adduna bi dafa dafa dafa dafa nekk ci image am c'est-à-dire que xam-xam maanaam dund li ko gën a jege melo bi ko gën a jege mooy xam-xam moo tax luy dund lu nekk da ngay gis melo xam-xam day feeñe ci moom même bu dee. côté instinct lay doon maanaam même bu dee ay instinct rek lay am tey par exemple bokk na ci ni nga xamee ni lii mi ngi dund mooy le fait que mu am instinct mu le fait que muy programme muy doxal même garab yi ni ñuy dundee maanaam polinisation bi nan lay amee nan la ñuy jëlee lii maanaam nan la ñuy euh, par exemple demander maanaam exiger ndox par exemple nan la ñuy def ba par exemple bu fekkente ne amuñu ndox mu doy ñu daal di ñu daal di sacrifier yenn parti yi maanaam rotal seen yen xob yi ngir mën a garder ndox mi ak yeneen ak yeneen naka noonu tey animaux yi ni ñu dundee maanaam seen même bu dee loolu la sax mais xam-xam la loolu ingéniosité la te xam-xam boobu mooy li gën a jege dund dund faaw day jege ak xam-xam day am xam-xam rapport bu mu moo tax al kon alim iraadan mooy namm parce que xam-xam fa saa yu amee ak dund namm-namm day judd maanaam namm-namm day am voilà après nam namm moo ci tegu après namm-namm euh, mooy mooy mu al murid mooy tax yàlla mooy al murid ak après mu am al qadiru mooy ki am sañ-sañ ak kattan ci def lu ko neex te amul lot lottul ci dara amul incapacité wala incompétence wala impuissance ci dara kooku mooy al qadiru boroom sañ-sañ bi voilà et nam namm nammam euh, day appliqué wu ci maanaam sañ-sañam sañ-sañam daa maanaam sañ-sañam boobu day day exécuté namm nammam après euh, mu takallim mooy dafa am kàddu day wax ak Samiul Basir day dégg day gis juróom-ñaari tur yi ñoom ñooy tur nga xam ne ñoom ñooy irrigué yeneen tur yàlla ñoom ñooy cosaanu tur yëpp maanaam ñoom ñooy base bu mag bi voilà euh, hatta allah ci boppam tur bi al ilah maanaam allah soo ko soo ko firi maanaam da am al al allah maanaam nga firi ko mooy al ilahu muy juróom-ñaari xaraf yooyu benn bu ci nekk noonu la amee noonu la benn bu ci nekk ci ordre bi mala wax nii alif laam euh, alif laam ak bu am alif bu lif gu aj ak haa haa bi moom mooy basir bi mooy gis-gis gi moo tax haa boobu moo mujjee nga gis haa bi boo xoolee forme bi mu am nga gis ne adduna bi forme boobu la yor maanaam ci la parce que bëtu yàlla moom mo amal maanaam xool gi mu xool adduna bi dégg nga jëlee ko maanaam ci namm-nammam jëlee ko ci am maanaam kudra bi exécuté ko ci la adduna bi yëpp amee ba pare dund ci dunduk alif bu njëkk bi mooy allahu mooy alif alifu al ilah bi maanaam kon mooy al alifu xayaat bi dund googu nag moom la adduna bi yëpp amee univers bi dund lépp am borom subhaanahu wa ta'aala moo tax univers bi li ko amal lenn kese la mooy la fait que yàlla di ko xool maanaam gis-gis googu basir basir bi juróom-ñaareelu xaraf bi juróom-ñaareelu facette bi juróom-ñaareelu tur bi voilà te da ngay gis juróom-ñaar yooyu lépp luy dul lu ñooy nuroo ci loolu luy dund da ngay am xam-xam lu am xam-xam day am namm-namm maanaam day gis namm-namm day am ba pare namm-namm bi day exécuter ay kattan ay mbir nga gis gis nga wax ji ak xool ak gis dégg dégg gi selon niveau ak selon martaba bi ak selon lu nekk ak ku nekk ni la yàlla bindee voilà te gis googu yàlla gis parce tey Euh, bis bu borom subhaanahu wa ta'aala dindi xoolam ci adduna bi rek adduna bi wëlbati ku nekk ne yaa maanaam dootul amati parce que bu boobaa yeneen yeneen melo yëpp dañuy retiré wu ñoom tamit de dootuñu amati maanaam mooy li amoon mais day dellu ne jóge ci am ci am delluwaat ñàkk am carrément xam nga fi'lan maanaam dans la pratique ni li am dëgg-dëgg mooy ne. lu am du ñàkkati dans la pratique loolu la mooy lépp lu am dootul ñàkkati day transformé wu mais borom subhaanahu wa ta'aala am na sañ-sañ ak kattan ci lu am mu ñàkkal ko mooy lan mooy day détourner xoolam ci loolu maanaam daf koy bañ xool rek nga gis yeneen tur melo yëpp tur yëpp retiré wu ci moom nga gis mu neen walillahi masalul ala soo bëggoon a jël exemple mooy tey euh, rëdd rëdd bi cercle bi point bi maanaam cercle bi li tax léegi imaginer tey ma door ma ma rëdd benn cercle maanaam bu ma ko rëddee nii da ngay gis cercle bi day doon exister réel nekk réalité tey su ma ko woon maanaam il suffit que ma effacer contour bi rek cercle bi doon exister te li nekk ci biir yëpp neen léegi nag borom bi subhaanahu ta'ala mu maanaam euh, fii muy ne moom mu ne borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, de dund ci boppam dund rek daf kaa may de daf kaa jox melow de maanaam da euh, dee ci boppam dafa jugee ci turu yàlla bi nga xam ne moom mooy alxayu mooy kiy dund mu ne moom lu mën a nekk mu ne la fal mawtu dee ci jëmmi boppam huwa moom alxayaat mooy dund aynu xaaj jëmmam fa lay sa ndax amul hunaaka fii mawtun ak dee goo xam te ne mooy dee gu mat sëkk bal li fi nekk li am dëgg-dëgg mooy xayaatum dund baax na xayaatum ginnaaw beneen dund en réalité liñ naan diw dee na ah maanaam mooy li muy tekki mooy jóge na suñu àdduna dem na feneen boo xam ne beneen forme dund la am loolu lay tekki mooy la tekki ah. moo tax yi dinaan dem na bar sax wala wuyu ji na boroomam ma foofu ma nga foofu ci wek beneen dund moo tax fal mawtu dee wax mun ak def def la kabirum gu rëy illusion la dee illusion bu mag a mag la da gis nit ki ngay dafa de nga foog ne dundatul defatul daal fekk mi ngi dund beneen dund léeg-léeg sax moo lay gën a gis léeg moo lay gën a dégg comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ak waa Badar a ah, ñun de li ñu yàlla digoon gis nañ ko yéen nag Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko mais ñoom dee nañ mu ne ko hey eh, gënuñu la dégg gënoo leen a dégg sama wax ji de waaye nag dañ dul mën a tontu nii maanaam mënuñoo tontu tontu gu nit ñi di dégg fii ci suñu àdduna bi loolu lay teg moo tax dee zahiru li feeñ ci dee nihayatul xayaati mooy jeexu dund wa baatinuhu waaye baatinu dee mooy bidaayatul ak dund li haadihi ci bileeg du bi bi bidaayatul ak tàmbali bokk li bileeg dund fii suuratiha ci a melaw yi nga xam ne nag noonu la nekk ak daa'imati day aji sax al waasi'ati day aji yaatu al mutlaqati ba ñuy joyal dégg nga wax ji maanaam dee boo déggee diw dee na ci zahir nii mooy lan mooy ne dund gi mu doon dund fii jeex na waaye ci baatin mooy dund gi mu doon dund fii dafa dafa am benn rupture pour mu am dund forme beneen beneen forme dund boo xam ne boobu moom mooy vrai bi bi nga xam ne moom du jeex moom day sax day continuer maanaam kon lépp loo xam ne da ngaa jàpp ne lii de c'est une chose morte même xataa ba nga ne lii de feuille morte xob bu dee wala yooyu en réalité déedéet dafa jëlaat benn processus dund gu baatin boo xamante ne boobu mooy bu bu bu absolu parce que fii kenn du fi dee deewaat laa yazuquuna al mawta illa al mawtatal uula duñu mos dee lu dul dee bu njëkk jeex na kom ni ko alquran wax kon fal mawtu dee huwa mooy allazi li nga xam ne yanqulu day toxal al insaan doomu aadama min daaril fanaa'i ci këru jeex gi ilaa daaril baqaa'i dem ci këru sax ga loolu mooy dee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 as-sami'u al-basiru ak al-mutakallimu mais ci ordre bi nii la al-hayyu al al-hayyu mhm. almu euh, al alimu mhm. al-qadiru al-muridu euh, al-mutakallimu as al-basiru mu juróom ñaari mhm. waa kay Cheikh jërëjëf euh, beneen bi mooy jàng nañ ne que maanaam picc yi dañuy wax et wax boobu maanaam dañ ko tur muy Muntaxa Tayri su suma jum man Muntaxa Tayri waaw Muntaxa Tayri waaw léegi moo bëggoon laajte ndax euh, Cheikh na Tidiane radiyallahu taala anhu wala borom xam-xam yi maanaam indi nañu yeneen tur yoo xam ne ni dafa bokk ci langage animaux yi wala langage maanaam lu ñu wutal ko tur maanaam comme mu nekk comme maanaam picc yi mu nekk tur bu ñu xam. non Muntaxa Tayri lay tekki maanaam boo pour traduire mhm. wolof. mantiqu mhm. mooy waxu picc bu dee français mooy le langage des oiseaux mhm. waaw loolu lay tekki donc lépp lu ci nekk dafa am langage am mhm. animal bu ne am langage am façon bu dafa am langage am voilà loolu la kon amul amul ay tour spécifique par exemple langage wu picc mooy langage wu picc après nag ñoom ñëpp am na fu ñu daje en fait am ci univers bi dafa am benn langage univers bi dafa am langage dafa am langage bu muy wax mm-hmm. en dehors de langage bi nga xamante ne moom mooy par exemple langage symbole yi langage signe yi ainsi de suite langage xaraf yi waxuma boobu mm-hmm. parce que loolu tamit beneen façon la beneen forme langage wu univers bi la aussi mm-hmm. maanaam lan moo univers bi par exemple euh, nga gis benn mbir muy nuroog alif beneen mbir nga gis ko mu nuroog ha beneen mbir nga gis ko mu nuroog xaa beneen mbir nga gis ko mu beneen mbir nga beneen beneen affaire la. Mhm. loolu beneen affaire la mhm. euh, wala benn mbir nga gis ko mu nuroog maanaam euh, kii ci boppam euh, par exemple nga gis par exemple man yu ci boppam man par exemple nga gis mu nuroog maanaam ni ñu koy bindee ci arab nga gis exactement forme noonu la mel miim ni nuun bi eh, yaa bi ne ah ainsi de suite mhm. nga gis forme yi maanaam euh, wala wala yeneen maanaam yooyu ay subtilité la quoi voilà mhm. nga gis garab yi ñu nuroog alif par exemple mais yeneen yi meluñu noonu nga gis ñu mel ni point diacritique boo xamante ne lumière bi dafa éclatante mooy comme mooy la Alxuraan naan wan najmu wa shajaru yasjudaan najmu mooy garab yi garab yi nga xamante ne euh, du ñu sax di di am am bant amuñu bant mooy lépp hmm. garab buy sax te amul bant loolu mooy najmu mooy dañuy dañuy tasaaroo nii ah. mais nga gis mu mel ni benn point diacritique comme biddiw ni muy mel en fait. voilà boo xam dafa am lumière ainsi de suite la voilà nga gis. Euh, animaux yi par exemple gis nañ ñu nuroog Allah. Mhm. animaux yi nga xam ne mooy comme dundit yi quoi mooy bestiaux yi bétail yi. Mhm. Mhm. bétail yi ñoom ñëpp forme Allah la ñu wax. xar nag bëy gëléem ainsi de ak yenn animaux yi sauvages yi ainsi de suite yooyu yëpp maanaam yi dund ak nit ñi lu bari ak yooyu yëpp mooy comme ñoom xaj ñoom muus ñoom ñëpp forme Allah la maanaam ak yeneen ak yeneen yooyu ay langage la yu ñuy produire ci symbole ni leen borom bi bindee nit yor forme Muhammad parce que moo gën a mat. Mhm. parce que ci xam bi ñu la doon wax sànq maanaam mu dellu si ci loolu maanaam ak yeneen ak yeneen waxuma langage boobu loolu laa doon wax ne la yooyu déjà benn langage la mais beneen affaire la min jéem foofu mu am beneen langage bi nga xamante ne. Euh, animaux yi seen bopp dañ kaa am maanaam ak lépp luy dund. Mhm. yi nga xamante ne bruit la langage yi nga xamante ne ay bruit lay def. Mhm. yooyu lay wax nii. Mhm. langage yu bruit yi benn bu ci nekk borom subhaanahu wa daf ka euh, euh, maanaam animaux yi dañoo am par exemple seen waxin yoo xamante ne ci bëtu doomu aadama bi benn wax la. Mm-hmm. mais ci dégg-déggu nitu yàlla bi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala xamal na ko ko wala ñoom seen biir beneen wax beneen mm-hmm. langage la ni ñuy waxee too nuróowul mm-hmm. voilà te lenn lu ci nekk léeg-léeg seen seen seen seen seen wax yi ci biti nii day am benn tur yàlla bu ñuy wax par exemple di ko si kan nga xam te ne saa ñu wax tur yàlla boobu lañ nekk di wax nopp doomu aadama mais mhm. voilà ah. voilà comme comme souvent animaux sauvages yu mag yëpp par exemple dañuy sikar huwa ci ay formes yu wute voilà waa huwa hu hu même doomu aadama yi seen exclamation yëpp ay langage primordial boobu la ñuy exprimer ah ah mooy ah, Allah ci langue bu jëkk bu primordial bu suryaanique bi oh ah ah ah yaa yu yooyu ay ay tur yàlla lañ yu mag yu mag a mag a mag dans le langage suryaanique borom subhaanahu wa ta'aala ku mu secret yi tur yooyu noonu mais presque yooyu yooyu lay sikare ah day day toog ah ah. parce que day xam interpellation bi ci nekk ci turu yàlla ci cosaan mais am na yeneeni forme yi nga xamante ne animaux yi bu ci nekk dafa am ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu sikare quoi loolu loolu laa bëgg wax léegi nag euh, langage yooyu yëpp ak langage yi nga xamante ne moom la bruit yi di def choses yi par exemple ngelaw li langage bi muy def bruit boobu ngay dégg moteur yi di ko def bruit bi ngay dégg maam yooyu yëpp day delluwaat ci langage bi nga xamante ne mooy langage originel bi tey ku comprendre langage originel bi su déggee lu mu dégg lu ne day daal di dégg tur yàlla yi ci ginnaaw loolu loolu moom moo tax euh, nitu yàlla yi di exprimer par exemple que ni euh, même yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, son musicaux yi ak tëgg yi sabar yi musique bi ainsi de suite ñoom ñi comprendre langage boobu noonu ñoom ñoom loolu amul problème ci ñoom du bàkkaar ci ñoom garaawul d'ailleurs tuyaaba lay doon ci ñoom sax parce que dañ ci xamee maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ni muy waxee ak ñoom ak langage bi nga xamante ne turu yàlla yi ciy génnee mais loolu yëpp ay ay dimension la yu yu extraordinaire en fait yoo xamante ne yeneeni mbir la en fait wallahu taala alam jazakumullahu khairan maanaam euh, bépp jëf bu ñu jëf wala bépp wax bu ñu wax euh, dafa am na ay malaaka yu si juddu maanaam bu dee jëf ju baax la euh, malaaka yërmande moo ci juddu mhm. su fekkente ne jëf ju safaanoo la Euh, malayka bu dul malayka yërmande moo ciy judd donc muy lu nga xam ni euh, daf lay jural daal musiba léegi loolu soo demee bu tuub te du malayka bi day tourné waat dañ koy wëlbati mu nekk malayka yërmande waaw voilà léegi ki soo defee jëf ju baax jooju xam kon donc loolu am na fu mu jeexee waaw bu dee yiw maanaam léegi eh, yiw boobu day mm-hmm. continuer yow ba nga gaa génn àdduna wala dafay continuer ba ila yawmil qiyaamati non day continuer feeg feeg malaaka boobu mi ngi dund a ah, léegi lan mooy rey malaaka boobu laa bëggoon a xam loolu boroom subhaanahu wa taala mooy yamalee ruuxu malaaka bi dund malaaka bi ci doole dooley jëf ci ah ok boroom subhaanahu wa taala moo ko yamale ndax mbir moo tax lépp moo tax yenent bi sallallahu alayhi bi di di wax naan ah, innamal a'malu binniyat jëf yëpp ci yéene yi la aju du doolay jëf ji réyi du ji réyi mhm. rek noonu lay tool loolu moom doolay ak doolay ci koy def maanaam mhm. bu dee nit ki nga xamante ne moom ab jullit la moom su ko defee doole googu muy am moom bokkul ak bu fekkonte ne tey euh, par exemple koo xamante ne vraiment xool bi dafa sell ba pare maanaam xol bi dafa sell carrément kooku doole bi muy am muy gën a rëy encore par exemple ab xutbu zamaan su ko defee yamul doole ak tey par exemple bu dee yenent bi moo ko def sallallahu alayhi wasallam yamul moo tax yenent bi sallallahu ay waxam ak ay jëfam eh, esprit bi ak nokki gi mu doon nokki eh, njariñ gi ci nekk ba léegi ci adduna bi ni ngi koy jariñoo ba léegi nii mi ngi continuer di am moo tax euh, depuis mu ñëw adduna bi dafa nekk di avancer mais de manière fulgurante très rapidement dafa gaaw avancer bi te même boo seetloo Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi mu ñëwee léegi tamit rapidité bi noonu la def noonu la gën a gaawee dafa gën a évoluer adduna bi ni muy ndax doole yi doole yi mbir am na te loolu ci zaahir rek ci baatin la maanaam mbir yi tolloowul wallahu a'lam jazakallah xayran